fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-alam abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil xaamis wal arba'iin wa an Usayr ibn Amr wa yuqaalu ibn Jaabir wa huwa bidammi al-hamzati wa fathi as-siin al-muhmalati radiyallahu anhu annahu qaala kaana Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu idaa ataa alayhi amdaadu ahli al-Yaman sa'alahum afiikum Uways ibn Aamir xataa ataa ala uwaysin rahimahu llahu faqaal anta uways bnu aamir qaala naam qaala min muraadin summa min qaran qaala naam qaal fakaana bika barasun fabara'ta minhu illaa mawdi'a dirham qaala naam qaal laka waalida qaala naam qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ya'ti alaykum Uways ibn Aamir ma'a amdaadi ahli al-Yaman min muraadin thumma min qaran kaana bihi barasun fabara'a minhu illaa mawdi'a dirham lahu waalidatun huwa bihaa baar huwa bihaa barr law aqsama ala Allahi la barrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fastaghfir li fastaghfara lahu faqaala lahu Umar radiyallahu anhu ayna turid qaala al-Kuufa qaala ana aktubu laka ilaa caamilihaa qaala akuunu fii ghabraa'i nnaasi ahabba ilayya فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فوافق عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عن ويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya'ti alaykum Uways ibn Aamir ma'a amdaadin min ahli al-Yaman min muraadin thumma min qaran kaana bihi barasun fabara'a minhu illaa mawdi'a dirham lahu waalidatun huwa bihaa barr law aqsama 'alaa Allaahi laa barrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fa ataa Uwaysa fa qaala istaghfir lii qaala anta ahdathu ahdan bi safarin salih fastaghfirli qaala laqiita Umar qaala na'am fastaghfara lahu faqatina lahu an-naas fantalaqa ala wajhihi rawaahu Muslim rahimahullah wa fii riwaayatin li Muslim rahimahullah aydan an Usayr ibn Jaabir radiyallahu anhu anna ahla al-Kuufati wafaduu ala Umar radiyallahu anhu wa fiihim rajulun mimman kaana yasxaru bi Uways faqaala Umar radiyallahu anhu hal haahunaa ahadun minal qaraniin fajaa'a zaalika ar-rajul faqaala Umar radiyallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad qala inna rajulan ya'tikum min al-yamani yuqalu lahu Uways la yad'u bil-yamani ghayra ummin lahu qad kaana bihi bayaadun fada'a Allahu ta'aala fa-azhabahu illaa mawdi'a diinaar aw dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum wa fi riwaayatin lahu an Umar radiyallahu anhu annahu qaala inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna xayra attaabi'iina rajulun yuqaalu lahu Uways wa lahu waalidatun wa kaana bihi bayaadun famuruuhu falyastaghfir lakum qawluhu ghabaraa an-naas بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد قال الإمام الحافظ النووي yaa yaa <laughs> gudd naa wala hésité woon naa yaa vay <laughs> est ce que dañuy jàngale ñu def nañ doon def rek buñ gisee xaris bu gudd mais bon <laughs> amaana nii kon borom bi dogale nii la gën walillahi alhamdu walla minna waaw kon ci suñu jotaay bii ñu génn ci garab gii ñu ne di garab Euh, ñeent fukk ak juróom quarante cinq chapitre quarante cinq ci tool ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum gisoon nañ hadis Seydina Abu Hurayra lañ mujjee gis hadis numéro trois cent soixante onze ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala annaasu ma'aadinu ka ma'aadini ad-dahabi wal-fidda gisoon nañ loolu walillahi alhamdu wal minna léegi nag tey ñu war a gis hadith bi ci tegu ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ñaar mu ne wa an Usayr ibn Amr wa yuqaalu ibn Jaabir mu ne hadith bii nag mu ngi koy jëlee ci koo xam ne Usayr lañ ko doon wax ibn Amr di doomi Amr am ñu ne déedéet wayu xaalu moo tax mu ne nee nañu ibnu Jaabir la de ah du Usayr ibnu Jaabir du du ibnu Amr de waaye ibnu Jaabir la de waaw wa huwa mu ne nag Usayr kaay ma wax la nan lañ koy takke bi dammil hamzati waxal u u bul wax i bul wax ah mais u ngay wax u wa fathi siini al muhmala siin gu gu wow ga nga xam ne amul tomb sa ngay wax dañ bul wax si bul wax su u sa waaw Usayr waaw Usayr moomu eh, am nañu ne sax Yusayr la am nañu naan Yusayr ibn Amr ñii ne ibn Jaabir ñii ne ibn Usayr Yusayr ibn Usayr <laughs> ah al-Kufi ah rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu moom mi al-imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ci Taqrib at-Tahdhib nee na lahu ru'ya waaw gis na yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wérul ne jëlee na ci moom moo tax boroom taarixul islam di al imaam al-Haafiz az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mu ne tuwuffiya rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lahu ashru siniin mu ne bi yonent bi alayhi salaam di génn àddina dix ans la am <laughs> mais <laughs> kon kii ba pare gis na yonent bi alayhi salaam ndax haddu sahaabi muslimun laaqa rasul wa in bila riwayatin anhu wa mu ne haddu sahabi comme kama qaala al imam al hafiz as-Suyuti ci alfiya bi mu ne ni ñuy takke ne biu sahaaba mooy muslim day nekk aji ngëm yàlla d'abord boo xamante ne ni laaqi da dafa dajeeg wala laaqi rasul wala laaqi rasul waaw mooy koo xam ne dafa dëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw wa in bila riwayatin anhu wa bu dee ne jëlawul ci moom dara waaw kii ah, wérul ne jële na ci moom waaye gis na ko voilà waaw ndax gis na alayhi salatu wassalam lahu ru'ya mooy saxaaba la radiyallahu anhu waaw allah ndax dajeeg moom tekkiwul gis ko waaye bu dee bokk nañu jataay rek yeneen timaay saa saa ne foofu ñooy ñépp dugganaale na leen allah allah <laughs> waaw <laughs> laaqi rasul wa in bila riwaya même bu dee ne jëlawul ci moom anhu watul te yàggul moom voilà moo tax moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaayee ci la ab ci la juddu waaw moom Usayd ibn Amr al-Kufi radiyallahu anhu ñi ne ibn Jaabir annahu qaala neena kaana Umar mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab di xalifatu rasulillah ñaareelu xalifa am sallallahu alayhi wa sallam moom de du doomu Xattaab ji ah muy Seydina Umar mel mi nga xamante ne nii moom la ñu xam ida ata alayhi amdaadu ahli al-Yaman bu ko mësoon a dikkal renfort madad ñi nga xam ne ñooy ñëw di yokku rangu euh, xare yi armee jullit yi ci xare yi ñoo waroon def di dugal l'islam ci réew yeeg jihaad yi mu ne ñooñu dañ doon ndax dañ doon jóge ci réew jullit yi ñëw di yokku di euh, ngir euh, participer fekke jihaad yi mu ne ñooñu nag buñ ko mësoon a dikkal moom Seydina Umar ibn al ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza radiyallahu anhu Abu Hafs al-Adawi radiyallahu anhu bu ko mosoon a dikkal te jóge ca ñooñee waa renfort yooyee jóge Yaman sa'alahum da leen doon laaj ne leen waaw afiikum Uways ibn Amir waaw ne leen afiikum ndax nekk na ci si benn biir ah Uways ibn Amir laaj la est-ce que ku ñu naan Uways di doomu Amir mu ngi ci seen biir waaw bu laajtee ba gaa yi ne ko waaw hatta ata ala Uways radiyallahu anhu aw rahimahullah ba ni nga xam ne noonu lay dikkalee Uways waaw dikkal ko ci biir mbooloo bi mu agsee fa qaala Seydina Umar ne ko ñu junj ko ne ko kee la waaw kee ne mooy Uways ci suñu biir kii moo fi tudd Uways ibn Amir di doomi Amir Seydina Umar radiyallahu anhu dikkal ko ne ko anta Uways ibn Amir ne ko yow mii dëgg-dëgg comme li ma nit mbooloo bi wax yow yaay Uways ibn Amir anta Uways ibn Amir qaala na'am mu ne ko waaw man a de <laughs> qaala Seydina Umar ne ko no min Murad te nga bokk ci waa Murad ab tribu waaw bu mag ca waa Yaman ab néeg la ci néegu li nga xamante ne mooy waa Yaman mu ne ko ñoo est ce que ci ñoo ne ko min murad waaw di leer <laughs> waaw wow <laughs> mu ne ko ne am summa min qaran min murad summa min qaran ginnaaw bi samaam qaran ndax <laughs> ways waaw ways ibn amir waaw te waa min bani qaran te moom batn la ci Muraad qaran ibn Ramda ibn Radman ibn Najiya ibn Muraad waaw la mu ne boppam bokk ci waa Muraad ginnaaw bi ci waa qaran qaala naam mu ne ko waaw man a qaala Seydina Omar ne di ko jox signe ne ko qaala ne ko waaw yow fa kaana bi ka baras dangaa amoon ak laaj ak laago mooy ab leer boo xam ne bu dalee nit ki yaram bi yëpp day weex ay ab ab ab kii la ab feebaru póola bu yaram boo xam ne day rasal yaram bi yàq ko waaw yàq ko waaw muy lèpre rek muy ak façon xa façon ngaana mu ne ko yow da amoon lool fa bara te minhu nga wér ci bam des illa mawdi'a dirham ba li nga la ci defee benn bër gis nga sabo tànku oh, géléem yi wala tànku kii mbaam yi boo ko yëkkatee ca suuf loolu di roonoon mel ni dërëm lu toll noonu mooy partie bu ndaw daal di des ki li nga xamante ni nii mooy ngaana gala daloon lépp wér ci sa yaram yi wam des loolee hein qaala naam uway si ne ko waaw man la de qaala Seydina Omar tegaat ci ne ko naka waalida ne ko yow am nga danga am yaay sa yaay mooy waalida waajur wu jigéen qaala naam uway si ne ko waaw mu ne ko xaalaa léegi bi mu leer loolu lépp xam ne kii la kon kii la <laughs> kii moom dëgg-dëgg wow is kon <laughs> mu ne ko xaala Seydina Omar ne ko radiyallahu anhu sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko man mii di wax ak yow de def Omar dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne ya'ti alaykum Uways ibn Amir ma'a amdad ahli al-Yaman min Murad summa min qarn waaw mu ne man dégg naa yeneen bay saa saam di ñu wax ñun saxaaba yi ne dina leen dikkali Allah boobu xam nga ne kooku tàgge na boppam bu yàgg yeneen bay saa saam xam na ne bu ko way firi ñëw doon ko fi fekk moo tax bu ne leen yéen sama saxaaba yi nga xam ne yéen a fii def ñi ciy def ci yati alaykum dina leen dikkal Uways ibn Amir ku ñu naan Uways di doomi Amir ma buy ñëw day ànd ak amdaadi ahlil Yaman renfort waa Yaman yi ñëw di tëbb si di dooleel si armée di xare yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy xarekatu jullit ñi waaw Yaman la ñuy jóge sax ci gox yi fu nekk lañ doon jóge waaw ngir ñëw fekke ci jihaad yi nekk ay mujaahidoon waaw mu ne ko nag yonent way saa saa ne leen rek ci ñooñu di ñëw dina am ko tudd Uways te buy ñëw waa Yaman lay àndal waaw min Murad ci Murad la bokk tribu des ab néeg la ci waa Qaran comme liñ la ko waxoon summa min ginnaaw bi ci waa Qaran yeneen tubaab yi saa tegal leen ci ne leen kaana bihi baras ay mandargamaa ngi ginnaaw bi ma leen waxee askana ak ña muy àndal ak fam boo loo xam ne nag ay mandarga la ci wàllu yaram wi moom. kaana bihi baas fa bara'a minhu dafa amoon la ak ko daloon ab mu daal di ciy wér illa mawdi'a dirham bawum des bërëb boo xam ne lu tolloo euh, sa suufu tànku gëléem wala sa suufu tànku euh, euh, mbaam loo lële lu ndaw loolee mel ni dërëm te roo lu toll noonu mooy lu tuutee ci des lahu waalida yonent bay saam ne am na yaay bu yaayam a ngi doon dund de yaayam huwa biha bar ak ci yaayam moo ko téere moo ko teree ñëw ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga Uways su moomee waajoojee law aqsama ala man rasulullah Allah sallallahu alayhi wa sallam law aqsama waaw bu waatoon alallahi lu mu bëggoon waat ne yàlla ñaan ko ngir borom bi defal ko ko wala mu waat lenn borom bi laatam googu ni ndax borom bi dina ko defal la mu bëgg ak la mu waat waaw oh. waaw fa in istata'ta mu ne Seydina Omar yow mii yow laay waxal man rasulullah boo manee boo manee an yastaghfira laka fafal boo mënee boo dajeeg moom wax naa leen dina ñëw ci yéen loolu yeneen ci ma lay ma ngi wan ne Seydina Omar yow di nga def sama gannaaw dinaa génn àddina bàyyi la sama gannaaw <laughs> moo tax ko yow mii Omar bu dee man nga an yastaghfira laka ah, ma yàlla damaa bëgg nga ñaanal yàlla mu jéggal ma bu ci moom mu ñaanal la njéggalu sa borom. faf'al na nga ko man loolu laa lay dénkeew rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo dajee koo kële <laughs> waaw léegi nag Seydina Omar lii la wax ko man maa ko dégg ci wa sallam léegi nag mu teg ci bi sallallahu alayhi wa sallam ko yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko kon nag fastaghfir lii <laughs> kon Uways comme que yaa ngi nii mandarga yëpp leer na yaa ngi te lii la ma yonent bi sallallahu alayhi daal di woon bi kon nag maa ngi lay ñaan yaw ah, ñaanal ma yàlla jé ñaanal yàlla jéggal ma man Umar radiyallahu anhu <laughs> ba mu ba ko waxee fastaghfara lahu ah Seydina Uways al-Qarani radiyallahu anhu wa rahima daal di koy <laughs> ñaanal njéggal moom Seydina Umar allahumma ighfir li Umar <laughs> waaw yu mel noonu yàlla yàlla na nga jéggal Umar kon radiyallahu anhu <laughs> léegi fa qaala lahu Umar Seydina Umar nag comme que def na li koy renti balay saa saar waxoon léegi nag mu koy laaj ne ko waaw ay na turid ne ko yow léegi comme que ñëw nga dangaa ngaa ñëw ngir foog fekke ci xare yi nga xam ne ñooy am yi nga xam ne moom laay takk nit ñi di ci dem ngir dugal l'islam ci réew yi wala di di di di di garder u l'islam yeeg yooyu ndax noon yi bañ ñoo songu waaw léegi yow ay na turid ana fan ci suxuur yi ci yi nga xam ne dañ koo war a garder fa xaree am ban bërëb ban côté ban wàll nga bëgg a dem yow Uways waaw fan moo nga bëgg xaala Seydina Uways ne ko al-Kufa ne ko Kufa laa bëgg a dem man <laughs> xaala Seydina Omar ne ko fële ca Iraq bilaadul Kufa al-ma'rufa ne ko ala aktubu laka ila amiliha ne ko est-ce que duma la bindal sama gouverneur ba fa nekk ndax mooy xalifaay jullit ñi ba fa nekk ma bindal ab ab ab ab lettre ab missive ab bataaxal boo xam ne dama koy bindal ngir boo ñëwee mu toppatoo la defaral la lu baax sa nekkin ku fa nekk loo xamante ne lu sikk ayib lay doon lu mucc ayib waaw qaala Uways ne ko akunu fi ghabraa'i nnaasi ahabba ilayya <laughs> waaw am na luñ fàtte woon waaw ah, dinañ ci ñëw <laughs> waaw mooy xabra léegi xawlu imaamu Nawawi ca suuf mu ne xawluhu xabra an-naas mu ne xabra an-naas boogee uway si wax ne moo ma gënal ma nekk ci ñoom mu ne bi fathil ghayn ra ngay wax bul wax rubul wax xi al-mu'jama ah bi nga xam ne daa am tomb ghayn wa iskanil ba baa bi nga def ko sukun rab bul wax rabi bul wax rabu rab wabil maddi ro xëcc ah mu ne wahum loolu nag mooy la mooy fuqara'uhum wa mooy way ñàkku ñi nga xamante ne kenn du leen bàyyi xel waaw wa man la yu'rafu 'aynuhu min axlaatihim ñi nga xam ne ay booloo lañ nii rek seen ñàkk ak seen ñàkk solo ci biir booloo mi ak société bi tax na mooy par kenn kenn kenn xamu leen tellement gars yi faale wuñu leen quoi duñ leen faale waaw ñoom daal mooy bu ñu naan les SD les SDF xam nga les SDF moom <laughs> kooku mooy amul benn tur bu ñu leen jox ay numéro léeg-léeg sax lañ leen di jox wal iyaazu billah waaw ils sont quarante waaw waaw <laughs> mais xam ku nekk naan kii mooy liw toppatoo gars yi duñ ko toppatoo ndax jàpp nañ ne ah ñii ñoom saa yi tekkiwuñ lu bari te ñoom borom woyofu ñu bule waaw mooy nag ñooñu la wax. Uways ne man nag ma nekk ci ñooñu mooy nekk ci ñoo xam ne damay kenn du ma ràññee ci ma bokk rek ci way ñàkk ñi nekk ak ñoom loolu moo ma gënal ahabbu ilayya waaw fa lamma kaana lii la wax Seydina Omar léegi ñu mu dem mu ne fa kaana min al am na yeneen riwaay yu ñuy gis ah fa lamma kaana min al aam al muqbil hajja rajulun min ashrafihim mu ne bi nga xam ne at ba mu daje ba at ma kenn bokk ci waa kilifaay kuufa yo ah daldi euh, aji dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dem aji fa waafaqa umara mu daje faat sayyidina umar ibn al-khattab fekk moom itam moom xalifa bi dafa agsi woon radiyallahu anhu bi ko sayyidina umar gisee xam ne kii ci kilifaay waa kuufa yi la fa sa'alahu an Uways Seydina Omar radiyallahu ko ci waa naka mbiru Uways Uways moom nu ngeen def ak moom fa qaala kilifa gi ne ko taraktuhu rassal bayt qalilal mataa mu ne man de maa ngi ko bàyyee moom moom Uways <laughs> rassal bayt gis nga fa mu dëkk rappa rappa moom daal daal ëpp kus la dëkk waaw benn ruq boo xam ne daal fa di ci suturlaa moom daal lool la bu bul yaakaar ne am maison la am de nukk foo xam ne fu délabré la bu gisee sax dañ naan ne kii <laughs> te mu fàttali la bu doon tay <laughs> nga eh kii est-ce que bokkul ci ñi nga xam ne mooy kii gaa yi wër ci mbalit yeeg yooyu te nga jàpp ne ñii ci ñoom la bokk <laughs> waaw waaw mooy ñooñ ci buuju maan ci ci ci ci ci buuju maan yi lañu leen doon wax da ngay foog ne mii ñii kii xanaa ci ñoom la bokk waaw rasal bayt këram aka délabré wu aka ràpp xalilal matin te nag bariwul ay biran ah, moom aka moo aka néewi bagage moom daal daa dëkk fa muy lal ko ba muy lal di dëdd ak la muy sol moom rek la yor <laughs> waaw <laughs> moom daal daanaka dara amu ko aka néew li léegi lii la kilifa gi wax Seydina Omar Seydina Omar ne ko nag sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ne ko nag xamal ne man Omar di dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne ya'ti alaykum Uways ibn Amir mu ne ah dina leen dikkal yéen sama saxaaba yi des sama gannaaw radiyallahu anhum Uways ibn Amir Uways di doomi Amir radiyallahu anhu aw rahimahu ma'a amdaadi ah ma'a amdaadin min ahli al-Yaman ànd ak ay renfort al-Imam an-Nawawi mu ne al wal amdaad jam'u madad mu ne amdaad pluriel la lu bari la benn bi mooy madadun madadun madadun madadun madad waaw mu ne wa hum dañoom al-a'waanu ñooy way ndimbal ñi ñi nga xam dañuy ñëw di dimbali wan-naasiruun dañuy jàppale ci tey dimbali ci alladina ñi nga xam ne kaanu nekkoon nañu ñoom yamudduuna al muslimin di renforcer ñëw di tëbb di yokku rangu soldaari jullit yi fil jihaad ci jihaad ja waaw léegi kon mu ne ko man nag dégg naa yonent bi alayhi salatu wassalam man umaru radiyallahu anhu mu ne de dina leen dikkal Uways ibn Amir ànd ak renfort min ahli al yaman jóge ca waa yaman min Murad te moom ci waa Murad la bokk summa min Qaran ginnaaw Murad mooy Murad maam ya ca Murad mooy buñ naan diw Muhammad ibn Abdullah ibn Nangam ak yooyu ba ibn Abdullah ibn Shaybata Hashim wa Abdu Manaf comme ñu ne moom ci Hashim la bokk ginnaaw gi ci waa Fihr ak yooyu voilà <laughs> loolu la voilà kon kaana bihi baras yonent bay saa saam dégg naa ko mu ne mu wax lii ba pare ne dafa amoon laa ak ak ak ngaana gu ko daloon ab leer fa baraa min mu daal di ciy wér illa mawdi'a dirham lu dul bërëbu loo xam ne lu tuuti la luñ mën a naat table tànk suufu sabuwu fas wala gëléem wala yooyee lu mel ni dërëm lahu walidatun waaw moom nag dafa amoon benn yaay huwa mooy yaayam huwa biha bar huwa biha bar aka baaxoon ci moom nekkoon ca yaayam di ko toppatoo di ko liggéeyal ndax mag la looloo tax lépp lu yaayam bëgg mu nekk <laughs> looloo tax ñëwul ci man waaw law aqsama wat naa ne kookee bu waatoon alallahi ci yàlla ne borom bi lii laa bëgg la abarra kon borom bi dina ko defal lam laaj waaw fa in istata'ta yow Omar gis nga bu dee man nga lii dama yonent bay saa saam wax yow kilifaay waa Kuufa déglu yow mi bokk seen kilifa yi yonent ba lay saa tegal ma ci ne fa in istata'ta gis nga boo dajee moom boo manee an yastaghfira <laughs> way su moom mëne ñaanal la njéggal yàlla hein defal fa fal nanga ko def waaw fa at fa fa léegi nag waa ji <laughs> bi ko Seydina Omar wax nii mooy kilifa gi bi nga xam ne si la ko Seydina Omar daal di wax affaire bi ah mu xam ne ya kon uway kon daal uway su ma ñuy ñàkkal solo fële yii kon kooku gar naa seeti <laughs> waa ji ba mu dëppee aji pare ba demaat kuufa kilifa boogale fa ataa uway san directement moom soxlaam bu njëkk dafa ak ci kuufa rek dem seeti uway directement fa qaala mu ne ko istaghfir lii na ko uway mu ne ko wax nuyu ko <laughs> ñaanal ma njéggal yàlla ah Uways nag daal di jëli fa qaala Uways ne ko anta ahdathu a ahdathu ahdan ne ko yow yaay ki gën a mujjee da ngaa mujjee li nga xam ni am voyage safar ah bi safarin salih waaw ci tahaddathu ahdan yow yow bi nga jóg tukkee jóge yow yaa yow yaa dina bees jóge ci tukki boo xam ne bu yiw la mooy da ngaa aji woon yow mii kay jóge ci néegub yàlla ba ñëw yow mii laa war a wax kon fastaghfir li way si ne ko kon yow mii laa naan jég ñaanal ma jéggal <laughs> waaw <laughs> qaala way si tegal na ko way si tegal ko ci xam na nand na lu tax waa ji moom yàgg na fi axaj yi mu ngi gaa yi kenn doonu ko woon wax ñaanal ma njéggal ndax xamuñu woon mooy kan kii dem aji ñëw directement ko ñaanal yàlla <laughs> woy su wax ko lool ne ko yow yow de li nga jógee ci ci tukki yow yaa jóge ci tukki bu bees boo xam ne bu baax la yow mii kay laa naan njéggal ma pare mu ne ko laqiita Umar ne ko wax ma nag yow da ngaa dajee ko Umar <laughs> ne ko bi nga demee aji da ngaa ko ah? Umar <laughs> muy xalifa bi radiyallahu anhu qaala naam <laughs> gu kilifa gi ne ko waaw damaa dajeeg moom léegi Uways nand na xam na te ne ah kii Seydina Umar ko sinon gaa yi xamuñu woon lool la mu defal ko luñ ko ñaan ñaanal ko njéggal fa fatina lahu naas nit ñi nag commencé yëg ne ee eh, mooy affaire bi commencé siiw kon daal ndekete Uways kii ndekete ñoom la màggee loolu la yeneen saa sala wax ci ndeke waa ji ñu nga xam ne faale wuñ ne la yomba kenn du ko faale ci ku dajee moom na ñaanal déggal gaa yi di ñëw <laughs> nit ñi di ñëw bi mu xamee ne gis nit ñi di ñëw rek fan talaqa ala mu dem yoonam daal di réer <laughs> mu disparaître <laughs> daal di ne muy ne mes ne menteñ gaa yi gisatuñ ko ndax ñooñu seen lépp dafa nëbbu. te bëgguñ ko leen feeñal bu ñu commencé feeñ rek dañuy daw <laughs> mu ne rawaahu hadis bi foofu la ci yam hadis imam muslim bi rek am na lu mu ci teg waaye rawaahu mu ne soloo na ko muslimun al imam muslim rahimahullahu taala mu ne wa fii riwayatin li muslim beneen riwaaya am na ci beneen boo xam ne neneen na ko imam muslim rahmatullah alayhi solowee ndax wax naa la buntu boobu bu ñuy ñëw ci taxriij bi nañ la ko wax ñaari xadis yooyu képp la ci bii imaamu bu euh, euh, an-Nawawi indi moom la mu mujjee indi ñaari xadis la bii la mu mujjee indi door indi bii mu naan wa fii riwaayatin moom la njëkk bii ñuy bëgg a wax moom la njëkk indi daal di ciy teg bi ñu joge nii. mu ne kon ci beneen riwaay boo xam ne imaam Muslim ba léegi moo ko solo aydan alhamdulillah wa radiyallahu anhu alhamdulillah an Usayr ibn Jaabir radiyallahu anhu mu jël ko ci Usayr di doomi Jaabir mi ngi sànk ba léegi. anna ahlal kuufati wafadu ala Umar waa Kuufa dañoo def délégation dem ci Seydina Umar ibn al-Khattab wa fiihim rajulun te bokk na ba benn waay boo xam ne mimman kaana yasxaru bi Uways koo xam ne da doon saboote Uways quoi <laughs> ak ak woyofu ak nekk koo xam ne ci mbedd mi lañ koy romb ak yooyu fa mu ne gaa yi di ko romb di ko waaj bokk nag koo xam ne moom bokk na ca ñay ña nekk Kuufa di ñaawal Uways ndax xeeb bu ñu ko xeeb. koo xam ne bokk na ci délégation bi <laughs> waaw <laughs> fa qaala Omar Seydina Omar nag bi waa délégation waa Kufa ñëwee mu ne leen hal ha huna ahadun min al mu ne leen yéen waa Kufa yi ñëw dikkal ma dama leen di laaj est-ce que foofu fële ca Kufa ngeen jóge est-ce que am na kenn koo xamante ne ci waa qaraniyin ci waa qaran lañ bokk ah fa jaa zalika ar-rajul waaye ko doon saboté te bokk ci mbooloo mi ci délégation bi agsi gina jege Seydina Omar bi mu déggee mu laaj <laughs> fa qaala Omar Seydina Omar ne leen nag waa ji ñëw <laughs> ah nga <laughs> ah, xam naa ngir wax ne waaw man de am na ku fa nekk waaw Seydina Omar ne qad ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad qaala ne gis ngeen de ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ah nee na nee na inna rajulan yatiikum min alyamani yuqaalu lahu uways ne ne yonent balay sa saam ne waxoon nañu ñun saxaaba yi ne am na benn góor boo xam ne dina leen dikkal jóge yaman uways lañ koy wax laa yada'u bil gis nga yaman amatu fa dara yaayam kese moom la fa nekkal te bu fay jóge di ñëwit mooy yaayam jooju mooy moom kese la fa am moom kese <laughs> yee ndayam kese la fa am moom la fa bàyyi waaw qad kaana bihi bayaad dafa amoon ak weex weex mooy ak leer li ñu wax sànq feebar boobu di laal deru doomu aadama bi weexal ko der bi di yàqu ba mu des fa azhab fa daa mu ñaan allah taala mu ñaan yàlla mi nga xamante ne moo kawe sa yéegu fa azhaba borom bi tabaaraka wa daal di koy wéyal yóbbu ko wéral ko illa mawdi'a dirham ba mu des maw'iba di mawdi'a aw dirham ba mu des benn parcelle mooy lu ndaw ci yaram bi lu tolloog diinaar pièce diinaar wala pièce dërëm fa man laqiyahu ku dajeeg moom yéen minkum ci yéen sama saxaaba yi fal yastaghfir lakum na ngeen ko ñaan mu jaanal leen jéggal loolu beneen riwaaya la loolu mooy Seydina Omar dajeek ñoom ba pare waaw <laughs> beneen délégation ñëw moo wax leen lool ndekete yoo am na benn sabootekat bu fa ne woon bu ko doon saboote da mu ne wa fii riwaayatin la al imaamu Nawawi am na beneen riwaaya buñ jëlee imaam Muslim ba léegi mu ne an Umar ba léegi Seydina Umar radiyallahu anhu annahu qaal mu ne inni man sami'tu rasulallahi dégg naa dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu naan inna xayra at-taabi'iina rajulun yuqaalu lahu Uways mu ne man de dégg naa Omar yonent bi saa saam ne ki gën ci ñiy ñëw sama gannaaw sama ñiy topp sama taalibey saxaaba yi <coughs> rajulun benn góor la moo ci gën yuqaalu lahu Uways koo xam ne Uways lañ koy wax.